عذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيداً ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لضا نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين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 wa ahli tariqatihi al-faa'iziina ar-raabihiina ammaa bi ñu sant yàlla julli ci yenentam bi alayhi salaatu wassalaam ñu ngi woon ba ci tafsiru suuratul ma'aarij ah, ñu ngi woon eh, ci suñ jotaay bi weesu gisoon nañu li nga xamante ne moom mooñu dese woon ci basmala bi ak eh, Euh, li nga xamante ne moom mooy njaalbeenu saar bi te moom mooy euh, suratul ma'arij ci aaya bu njëkk bi borom subhaanahu wa ta'ala wax ba'da a'udhu billahi minash shaytanir rajim sa'ala sa'ilun bi'adhabin waqi'a lil kafirina laysa lahu dafi' min allahi dhil ma'arij sadaqallahul azim mu ne sa ala laaj na saa ilun aji laaj maanaam mi ngi ñaan di woo bi azabin mbugal moo xamante ne waaqi'an aji rot la lil kaafiriina ñeel na yéefiri nag laysa te déet la di ko ñeel daafi'un aji jañ minallahi buy tukkee ci buur yàlla bi nga xam ne bil ma'aarij moom mooy boroomu yoonu rañaan yi boroomu jàlluwaayu kawe li nga xamante ne kon moom mooy li aju ci aaye bi njëkk bi tàmbale woon nañ wax ne borom subhaanahu wa dafa ne sa alal laaj na maanaam foofu ñaari njàngin ñoo ci am njàngin bu njëkk bi moom mooy sa ala ñaareelu njàngin bi mooy saala amma bu fekkente ne njàngin bu njëkk bi la te moom mooy sa'ala boba boobaa dañuy gis ne borom bi subhaanahu wa ta'ala maanaam firi yi nga xam ne moom moo ci am ñetti firi la buñ ko mënee tënk ci lool mu njëkk mi mooy lu nga xamante ne moom lañu waxoon suñu jotaay bi weesu ku mel ni Seydina Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma ak ku mel ni euh, Mujahid ibn euh, Jabr al-Makhzumi euh, rahimahullah moom la sax Euh, nga xam ne ci imaamu tafsir yi lañ bokk euh, moom ñoom dañ ne euh, li nga xamante ne moom lañ ci moom la ñuy wax fii mooy daa maanaam mooy lay tekki moom mooy dafa ñaan te bu boobaa day dëppoog li nga xamante ne moom mooy wax bi an-Nadr ibn al-Haaris waxal bi ko bimu naan allahumma in kaana hadha huwa al-haqq min indika fa amtir alayna hijaratan min as-samaa'i aw i'tina bi'adhabin alim yow buur yàlla mi ci tuur yi rafet ak melo yëkkati ko yi xam naa sax ñoom buñ ko firee noonu ñoom yéefiri buñ ko doon wax daf ni ko su fekkente ne de lii yeneen ci yàlla bi sallallahu alayhi wasallam di wax dëgg la bu tukkee ci yow kon rootal la wàcc ci ñu sànni ñu ay xeer yu tukkee ci asamaan si wala ba nga dikkee ñu mbugal mu xamante ne mbugal mu métti la allah allah ku mel ni ne ar-Rabi' ibn Anas eh, rahimahullah moom dafa ne kii waxoon loolu maanaam ñaan ne Yonent bi sallallahu alayhi wasallam su fekkente ne li ngay wax dëgg la mais indi mbugal mi ay way way yàlla na mbugal mi di gaaw yegg si loolu tamit tumuraankewul gisoon nañ ne tamit ne mën na nekk ne ñaan gi dafa tukkee maanaam ci ñaan ñaan gi mooy Yonent Yàlla Nuux alayhi salaatu wassalaam comme niñ ko gisee ci suñu jotaay bi weesu ak ne mën na nekk nekk ci ñaan-ñaan ji muy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba mën na nekk sax jullit ñi maanaam bi nga xamante ne ci lañ toll ci tartar yu métti yi yooyu dinañ ci gën a ñëwaat incha allah ci jàngat yi nga xamante ne mooy nekk ci aaya bi incha allah bi nga xamante ne euh, loolu kon moom mooy maanaa bu njëkk bi ñaari mel lu maanaa bi moom mooy saala maanaam sa'ilun maanaam saala day daal di nekk ci buntam muy laaj waaye bu maanaam day li koy remplacer maanaam maanaam beneen bi muy yor moom mooy an ndax xuruf yi ci arab dañuy remplacante dañuy euh, wuutante ci yenn bërëb yi euh, comme ni nga xam ne noonu lañ ko gise woon ci euh, waxu alqama maanaam alquran sax wax na ko arrahmaanu fas'al bihi xabira maanaam fas'al anhu xabira yàlla bu danga koy laaj ki ko xam ki nga xamante ne dafa teg maanaam dafa xam dëgg-dëgg ay mbiram naka noonu li nga xamante ne moom mooy euh, comme li Alqama waxoon fa in tas'aluni bin bi adwa'i nisa'i tabibu boo ma laajee jigéen yi man dinaa wax parce que man damaa gis bu baax damaa xàmmee euh, comme ci yeneen i riwaayat boob mooy xabiirun la wax xabiirun bi adwa'i nisa'i tabibu maanaam ku xàmmee la ku ku ma ku akamaa dañ kumpa mooy lépp laa xam sew sew yi nga xamante ne ñoo am ci feebar yi ci saafara yi nga xamante ne ñoom ñooy Euh, saafara mbiru jigéen ñi euh, te d'ailleurs man médecin laa ci maanaam kon euh, loolu moom mooy ñaareelu maanaam bi moom bu boobaa daal nekk kon laaj bi maanaam baa bi nga xam ne moo nekk bi azab ci bi azab waaqi' maanaam bu boobaa maanaam boobu la yor ñetteelu maanaam bi ci ba tey buñ jàngee sa'ala sa'ilu ñetteelu maanaam bi moom mooy ne baa bi zaa'ida la mooy lan mooy dañ ko ci yokk comme ni nga xam ne alquran noonu la waxee Euh, bi wax sayyidatuna Maryama alayhi salaam bi mu wa huzzi ilayki bi jiz'i nax nakhlati tusaqit alayki rutaban janiyya euh, wa huzzi ilayki bi maana wa huzzi ilayki au lieu mu ne ko euh, bin nakhla maanaam mu ne ko mu mu ne ko a nakhlata daf ni ko bin nakhlati waxul an nakhlat maanaam mu ne ko bin nakhlati maanaam moom mooy këddal këddal li nga xamante ne moom mooy. garabu tàndarma bi maanaam mooy bi mu dekkee moom sayyidatuna Maryam alayhi salaam bi nga xamante ne ci la euh, nekkoon di matu sayyid sayyidna Isa alayhi salaam euh, loolu nag euh, bi nga xamante ne ci la dem ba ci dàq tàndarma gi ah fa naadaaha min tahtiha allaa tahzani maanaam ki nga xam ne wala maanaam borom subhaanahu wa ta'aala maanaam ñu ne sayyidna Jibril alayhi salaam moo ko woowee ci suufam am nañ beneen jàngit man tahtaha fa naadaha man tahtaha ka nekk ci suufam te moom mooy sayyidna Isa alayhi salaam ne ko allah tahzani qad ja'ala Allah euh, euh, rabbuki tahtaki sariyya maanaam ba pare mu ne ko huzzi ilayki bi jiz'i nakhlati tusaqit alayki rutban janiyya maanaam euh, bul am tiis ak njàkk rek borom subhaanahu wa ta'aala defal na la ak mucc defal na la ak mbégte bu rëy xéewal bu yaatu kon nag léegi yow tàndarma ji rëdd këdd ko këdd ko ci yow maanaam gësam ko voilà gësam ko. gësam ko rek mooy eh, eh, eh, bu boobaa bin nax la bin nax la bi gis en nax la bi gis nax la te mu ne ko gis an nax la te voilà wax waxul ko waxul si gis an nax la maanaam mooy daf ñu ko këddal bi mais daf ñu ko bi gis en nax la maanaam kon ci voilà bu boobaa baa boobu zaida la zaida boobu nag day am maanaam dañ ko mais daa iman day am maanaam maanaam alquran buñu nee la xaraf bi wala baat baat bi maanaam zaida la surtout xaraf lay nekk buñ ne la zaida la dañ koo yokk ci baat bi ngir maanaam ci kaddu gi tegtalewul ne dañ ko cee yokk noonu rek ngir rafetal et que amul benn sens amul benn njariñ déedéet daa iman day am loo xamante ne moom lay jariñ comme fii nga xamante ne moom la ko wax euh, moom mooy euh, fii maanaam lu taw la maanaam bi azabin waqi' maanaam ci mbugal moo xamante ne dëgg-dëgg maanaam euh, sikk nekkul ci ne waqi' aju rab maanaam kon loolu la Euh, loolu moom mooy euh, ñetti maanaa yi nga xamante ne mënef na koo tënk ci baatu bu fekkente dañ koo jàngee noonu amma ñi nga xamante ne ñooy yi nga xam ne ñoom dañ koy jàngee comme euh, Nafi' ibn Amir Abu Ja'far muy ñett ñoo nga xam ne ci qurra wi la ñoom dañ koo jàngee saala sa'ilun bi 'adhabin waqi' mooy lan saala walangaan na saala walangaan na sa'ilun aji walangaan na maanaam bu boobaa sa'il du nekk ci aji laaj dootu tekk ci aji laaj mais lay daal di tekki euh, loolu nag maanaa boobu bu boobaa euh, li muy tekki ñaari maanaa la mën a tekki maanaam saala day mën a tekki tamit ñaari maanaa maanaa bu jëkk bi mooy maanaa saala maanaam laaj na comme bu njëkk ba rek parce que lool tamit dañ koy wax bu boobaa day daal di dugg ci euh, fi'l yi nga xam ne mooy verbe yi nga xamante ne comme dañoo mel ne comme xaafa voilà xaafa xaa'ifu ah, ragal na tiit aji tiit wala boog saada d'ailleurs sax euh, boobu la gën a nuróol saada comme saala saada saa'idun mooy sange na aji sang maanaam koo xam ne ab sang la saa'id comme dañuy wax sayyid tamit dañu koy waxee noonu euh, comme qaada qaa'id voilà mooy wommat na qaa'id aji wommat na mooy jiit njiit koo xam ne day wommat kon ci buntu boobu lay daal di dugg maanaam nga gis ne noonu lay nuróowee arab yi dañ koy waxee noonu euh, d'ailleurs am na benn bayit bu alfarra euh, waxoon euh, bi naan taalaw taalaw fa saalu waaw taalaw fa saalu yas ya'lamu nnaasu li saahibihi fi awwali dahri taabi'un maanaam taalaw fa saalu maanaam ñëw leen fa saalu ah wala boog ah, tasaalu taalaw tasaalu ñu laajte taalaw ñëw leen tasaalu ñu laajte bi maanaam la tasaalu maanaam wala boog tasaalu ngeen laajte maanaam bi maanaam tasaalu laaj leen kaay leen laaj leen ah, ñu xam kan ci nit ñi nag ah, wax dëgg yàlla moo daan topp ci lu jiitu bi jamono jamono yu njëkk ja kan moo daan topp ndax ñun suñu xeet la wala yéen seen xeet maanaam boobu xam nga maanaam. Euh, xeetu puukare yooyu daa xaw a bëri ci arab yi comme ni mu bëree tamit ci dëkk yëpp nga xamante ne dëkk bu nekk tey fi mu toll boo leen déggee ñuy wax ci seen i mbir ñoom maanaam da ngay foog ne rek a maanaam wala boog dañuy yaakaar ne ñoom rek a nekk réew mu mag comme ni nga xam ne noonu lañ ko gisee ci àdduna bi yëpp euh, voilà réew moo dem ba déglu ay rajo wala nga déglu média yam da ngay daal am benn moment da ngay foog ne maanaam da da ngay am impression que ni ñii dañoo foog ne ñoom rek a ci àdduna bi. comme ni nga xam ne noonu la ko wolof yi di defee sénégalais yi ni ko tubaab yi di defee ni ko américains yi di defee noonu la ko allemand yi di defee noonu la ko italien yi di defee ñëpp noonu lañ koy defee Côte moo tax euh, ku taxaw naan ñun suñu réew nangam suñu réew nangam mbir mi maanaam mbir mi mooy mooy résultat yi résultat yi la ñuy xamee kat mooy kat mais am maa rek toog naan ñun réew mu mag lañ réew mu nangam lañ ñun ay nit ñun ñu am ay jàmbaar lañ ay lan la loolu réew moo dem fekk ko Euh, li am solo nag moom mooy lan muy résultat bi nañ xool kan moom moo produire lan pour ñu mën a xam kan mooy kan voilà loolu euh, d'ailleurs heureusement comme ni koy faral di waxe que ni euh, compétition yeeg yooyu yëpp day faral di am et que loolu moom maanaam ci la ñuy xamee kan moo kan ak tamit ñuy xool économie yi kan moo ëpple kan ainsi de suite léegi kon mu ne Euh, li mu wax ne kon maanaam koo foofu boo xoolee kon euh, li mu li mu laaj li mu wax kon moom mooy ñëw leen ñu laajte voilà maanaam nga gis ne baat bi saala de maanaam saala saa ilun bu bopp d'ailleurs bu boobaa saa ilun euh, day nekk day tekki aji laaj maanaam kon bu boobaa njàngin woowu du dindi maanaawan du dindi maanaa bu njëkk bi wala maanaa yu njëkk bi moo kon njàngin bu njëkk bi dañuy nuroo maanaa léegi nag mu am beneen prix bu ci am mooy bi nga xamante ne euh, moom mooy saala maanaam walagaan na bu boobaa saa ilun li muy tekki dootul tekki ci aji laaj mais aji walagaan ñu ne nag xuur la ci jahannama ci safara maanaam mooy lan mooy jahannama am na benn xur woo xamante ne mi ngi walagaan maana mbugal mi safara ba safara ba tàkk-tàkk baa ngay walagaan di wat di tuuru di daw ngir lan maanaam bi azabin waaqi maanaam bi indi bu boobaa nag nga gis bu boobaa li muy tekki mooy day indi àndaale ak maanaam baawul musaaxaba lay daal di doon maanaam day àndaale mbugal waaqi am buy doon maanaam nga gis euh, bu boobaa loolu lay mooy li nga xamante ne euh, moom lay daal moom lay daal di tekki maanaam kon euh, suñu xoolee maanaam boobu ku mel ni Seydina Zayd ibn Sabit ci saxaaba yi radiyallahu anhum maanaam yoroon na ko muy sëriñu Seydina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu ak ku mel ne euh, euh, Zayd ibn Aslam maanaam ci imaamu taabi'i la bokk nekk sëriñu imaamu Malik ci Madinatu Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wassalaam ak ku mel ne Abdurrahman ibn Zayd bi nga xamante ne ci tafsir moom moo ci gën a siiw sax foofu euh, nga xamante ne bu ñu waxee qaala ibn Zayd maanaam muy Abdurrahman ibn Zayd boobu di doomu Zayd ibn Aslam mi Aslam di daan ànd ak Euh, Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu daa daanaka nekkoon bëkk néegam euh, nga xam ne lu bari lu mu daan def moom la daan euh, waxal maanaam moom la ko daan moom la ko daan dig digal moom la daan wax ak moom ainsi de suite kon ñoom dañoo firee noonu d'ailleurs loolu bokk na ci li koy dëgëral mooy ne am na njàngi ñuy jàngi alxuraan bu nag bokkul ci qiraatu sama yi maanaam yi nga xamante ne mooy juróom-ñaari njàngi lu siiw yu dëgër yi maanaam bokkul ci yooyu mais Euh, euh, Seydina Abdullah ibn Abbas ak ñeneen radiyallahu anhum dañ ko daan jàngee alquran mooy saala saylun saala saylun bi azabin waqi maanaam bu boobaa sayl moom mooy mooy saa sa'il maanaam saylu moom mooy kon xur woowu nga xam ne moo nekk ci jahannama mënef na ko tuddee saylu mënef na ko tuddee sa'il te moom mooy lan euh, moom mooy moom mooy comme comme comme comme bi ñuy wax sa'id sa sa'idun saada sa'idun comme ni ñuy waxee sayyidun maanaam tamit maanaam sa'idun ak sayyidun maanaam benn maanaa la mooy sangu euh, kon loolu moom mooy euh, maanaawu euh, sa'ala sa'ilun kon yooyu maanaa ñoom ñoo ci am yooyu la ci borom xam-xam yi wax rahmatullah alayhim lan moom lañ doon laajte lan lañ doon ñaan lan lañ doon xëccu lan lañ doon yàkkamti wala boog bu dee xuur la wuy daw safara lan la lan lay daw mu ne bi azabi mbugal wax nañ baa bi li muy tekki selon saala ak saala selon maanaa yi nga xam ne moom la am maanaam bi azabi moom mooy mbugal ah, azab ah, mi ngi jugee ci maanaam borom koo xam ne rahmatullah dañoo wuute ci baat bi ci jëmmi boppam fan la jugee maanaam azab moom li muy tekki mooy mbugal foo ko waxee wu wolof mbugal la koy wax tubaab châtiment la koy wax Euh, sauf que fii boroom xam-xam yi wuutee moom mooy lan mooy cosaanu baat mu am ñi nga xamante ne ñoom dañu ne euh, ci istimraaru isaal al alam la la maanaam ak istimraar maanaam bi maanaam mooy saxu sax bi nga xamante ne moom la jokkale mbugal moom jokkale ak métit maanaam loolu lay tekki mooy saxu jokkale métit Euh, ci loolu la moom mooy comme bu ñu nee euh, istamarra alayhil adab maanaam mooy dafa sax saxal ci moom mbugalam maanaam ak wala bu istamarra alayhil alam plutôt istamarra mooy dafa saxal ci moom ak métit loolu moom mooy al adab mooy maanaam kon euh, al kon baat bi ci boppam mooy istimrar isaalu alam mooy saxu maanaam wéyu jokkale jottale yegg si accéder ci nit ki ci wala ci ci jëmm ak mbugal ak métit boobu ak métit euh, moo tax bu ne daawamtu alayhim euh, alab maanaam loolu lay teg maanaam maanaam ak dapp bu mooy mbugal naa mooy damaa saxal ci moom ak métit mu nekk mbugal kon ndekete du métit kese mooy mbugal teg métit kese tegtalewul mbugal mais lii tegtale mbugal moom mooy la mooy foog métit gi nekk lu jokkaloo maanaam nekk loo xam ne day permanent day am benn xeet permanence bu ci am day sax day am constance bu nekk ci Eh, ci métit gi loolu lañuy ñuy tuddee mbugal eh, ñaareelu eh, loolu ku mel ne al imam Abu Hayyan al Andalusi rahimahullah ci al Bahrul Muhit moom loolu la la la mu am nag ñi nga xamante ne ci cosaan bi maanaam mooy loolu moom mooy baat bi ci boppam li muy tekki am naa ci cosaan bi am na ñu ne Ah, azab ñu ngi jógee ci almanaw maanaam almanaw mooy xañe voilà kom azabal fas kom fas bi maanaam bañ na maanaam lànk na nee na maanaam du wëggu maanaam mooy mooy loolu ma isam tana alaf maanaam su su su bañee ne du wëggu loolu la ñuy wax ne la loolu la ñuy wax ne fas wi fas wi daa bañ kon bu boobaa maanaam xañ gi ñuy xañ nit ki ak maanaam muy bànneexu ci dundam xañ gi ko koy xañ loolu moom mooy mbugal maanaam loolu mu sax loolu mooy mbugal maanaam mbugal kon foofu la jóge euh, loolu mooy li ëpp ci borom xam-xam yi li wax comme ñu dem ne imaamu luxaat yi euh, mooy comme ku mel ne xalil imam xalil euh, rahimahullah ak ñeneen ñu mel ne ñoom ñoom loolu la ñu dëgëral am na ñu ne ñu ngi jógee ci azabatu saw maanaam mooy comme bu ma ne darabtuhu bi azabatu saw euh, catu yar caru yar bi nga xamante ne moom mooy maa ngi koy jam du ko dóor caru yar bi maanaam catu yar bi loolu moom mooy mbugal maanaam kon euh, ci foofu la jóge ñu ne kon lool foofu la mbugal jóge am na ñu ne déedéet jógewul foofu fi mu jóge euh, moom mooy al azbu bi tekki d'ailleurs dañuy wax sax ne maanaam manu ak fii benn la maanaam mooy azbu mooy euh, ndox mu mooy comme lu teey lu teey bu naan maa un azbun gis nga maa un azbun furatun li alquran ndox moo xamante ne dafa teey dafa dal maanaam loolu moom mooy lan mooy mbugal kon foo ko déggee moom mooy da dañoo xañ nit ki <laughs> wala boog dañoo perturber li nga xamante ne moom mooy teeyub dundam teeyub dundam lañ ci lañ perturbé ce qui fait que ni nit ki mënatul a dund dund neex parce que lu tax parce que métit gi moom moo tax métit gi nga xam ne moom lañ ko teg moom moo tax dundam mënatul a teey mënatul a dal mënatul a neex loolu kon moom mooy mbugal euh, mbugal nag foo ko euh, borom xam yi tamit rahmatullah alayhim ñu bari ñoom jàpp nañ ne. métit gi maadaama sax na ci kenn ak ku mën a doon métit googu def na ko tuddee mbugal waaye am na ci ñoom ñoo xamante ne dañoo bañ loolu dañ ñu déedéet parce que loolu boo ko waxee noonu bàyyi ma yi par exemple ak xale yu ndaw yi métit gu gi leen di dal maanaam loolu kon dañ koy tuddee mbugal te loolu du mbugal waaye euh, bu ñu xoolee aimatu suuf yi may kibaarul aarifina yi radiyallahu anhum ñoom li ñuy firee euh, métit googu ñoom jàpp nañ ne am na cosaan d'ailleurs sax dafa am xam-xam bu ci aju mooy lan moom moo tax maanaam bugal maanaam moom mooy métit boo xam ne day sax di perturber dundu xale bi wala bàyyi ma bi lan moo tax mu leen di dal maanaam dafa am secret yoo xam ne daa nekk ci ginnaaw yoo xamante ne akaabiru aarifiin ñoom ñoo koy xam maanaam dafa bokk sax ci xam-xam yi nga xam ne maanaam ñoom lañ moom lañ jagoo kon euh, ci kaw loolu kon dañuy daal di mën a àttee ne wallahu alam ken mbugal tamit day dal maanaam gone comme ni nga xamante ne noonu lay dalee mag kon bépp métit boo xam ne day sax mu bu yegg si maanaam day daal di dal day daal di mën na dal ma day dal gone léegi nag mbugal aussi euh, mu am beneen mbir boo xamante ne il faut que ñu leeral ko ci ci mbugal moom mooy mbugal euh, dafa bëri ay façon alquran daf koy ñëw di ko tuddee léeg-léeg azab muy mbugal da koy tuddee léeg dañ koy tuddee ñëw par exemple tuddee ko nakal tamit day tekki buggal voilà comme bu naan euh, suu al iqaab maanaam gën jaa métit buggal gën jaa mbon ji buggal maanaam al iqaab fu ñu ko waxee maanaam mi ngi jógee ci al aqaba bi maanaa maa yaqubu shay bi maanaam maanaam mooy lan mooy li nga xamante ne day ñëw ci ginnaaw maska euh, aqiba mooy ñëw na ci ginnaaw yegg si na ci ginnaaw loolu moom moo tax yent yàlla yaqub alayhi salaatu wasallam ñan ko yaqub comme wa min wara'i ishaqa yaqub maanaam yent yàlla yaqub alayhi salaam muy xéewal bu yàlla def defar moom ibrahima alayhi salaam mooy mu ko doom bi nga xam ne mooy yent yàlla ishaq alayhi salaatu wassalaam ba noppi ci ginnaaw bu loolu sax mu may ko aussi ne keneen ki di ñëw sax ci ginnaaw maanaam moom ci boppam maanaam dana ñëw ba pare indaale ay xéewal maanaam moom ci boppam nekk bàyyi yeneen yu bëree bëri mooy waa banu Israël yeneen yooyu ñoom ñëpp waa banu Israël alayhi salaam maanaam ay doomi yent yàlla Yaquba lañ maanaam mooy al asbaat mooy fukki ak euh, ak ñaari sët yi euh, ñooñu muy yent yàlla Yuusuf alayhi salaam ak frère am yi ñooñu noonu ñoom ay yeneen lañ ñoom ñëpp ba pare ñoom ñoo juri yeneen yeneen yi tamit alayhi salaatu wassalaam maanaam kon euh, nga gis ne Yaqub maanaam moom mooy tamit kon ki nga xamante ne ginnaawam lépp rafet maanaam ginnaawam dafa voilà maanaam mooy borom sant daf kaay maanaam kon bi gis baatu ginnaaw bi euh, et que mbir mu métti mu ne maanaam moom dina fexe ba ginnaaw bi mu positiver ko maanaam lu nekk dina fexe ba ginnaaw bi mu positiver ko loolu tax mooy yàqu kon yéen yàlla Yaqub alayhi salaam la mel maanaam kon bi gis ne al iqab tam mooy mbugal mi nga xamante ne day ñëw ginnaaw bàkkaar maanaam moom mooy yow da nga def lii ok kon li ñu lay teg ci daan mooy nangam parce que yow yaa def nangam loolu moom mooy iqaab euh, amma li nga xamante ne moom mooy nakaal alquran day jëfandikoo baatu nakaal nakaal moom mooy mbugal moo xamante ne dafa ñëw ngir tënk nit ñi maam ngir jañ leen parce que léegi sax baat nakaal day tekki tamit jéng maanaam moom mooy lu dissuasif mooy mbu mooy mooy euh, Euh, loo xamante ne dañ ko fi teg maanaam ngir nit ñi buñ ko gisee daal ni hee gis nga li daloon diw non man loolu bëgguma mu dal ma moo tax nga gis ne ñi nga xamante ne par exemple ñoom ñoo doon rëbb euh, samedi bi maanaam ñoo doon euh, napp samedi bi ah ci gaaw gaaw bi fekk ñu terale woon leen ko ñu dem bisu sam bisu àjjuma la ñuy ñëw daal teg seeni bant teg seeni ay mbaal ko defee ci ëllëg sa muy samedi bi duñ def dara mais jën yi buñ ñëwee comme géej gi day am ndox léegi bu jën yi ñëwee dañuy teg dañuy teg ci mbaal bi bu dibéer gi bu ñëwee maanaam mooy dimanche bi su ñëwee euh, ndox mi wëlbati ndox mi demaat dugg ci biir su ko defee ñoom jën yi euh, mbaal bi téye leen borom subhaanahu wa ta'aala ne fa qulnaa lahum kuunuu qiradatan xaasi'iin ñu daal leen di def ay golo maanaam mooy comme que ñoom dañoo dañoo contourner am dañoo contourner àtte bi yàlla soppi leen ñoom comme ay nit lañ yàlla soppi leen bàyyi ma rab bi nga xamante ne bàyyi ma bi nga xam ne moo gën a nit muy golo maanaam ñoom tamit ñu yàlla def leen noonu faye leen ko borom bi subhaanahu wa ta'aala déglu li mu wax daf ne fa ja'alnaahaa nakaalan limaa bayna dañ koo def fa ja'alnaahaa loolu ñu def noonu dañ kaa def nakaalan li maa bay na yadayha wa maa xalfaha bu ko defee ñi ci seen kanam ñi ci seen ginnaaw yëpp mën a xam ni é ñii li leen man bëgguma mu loolu mooy nataal maanaam muy mbugal boo xamante ne dañ koy teg mais pour ku ko gis daal ne man moom bëgguma lu mel nii dal maanaam bu ko defee da leen di jéng mooy lu dissuasif ah ba pare mu nekk loo xam ne moo esa lay doon ak waaraate lay doon ak xuppaate lay doon dén takkee na ñoom ñu ragal yàlla ñoom dinañ ci jëlee ak jàngat bu réeré Euh, ak tamit fi mu naan wassaariqu wassaariqa faqta'u aydiyahumaa jazaa'an bimaa kasabaa nakaalan min allah wallahu azizun hakim mu ne sàcc bu góor bi ak sàcc bu jigéen bi na ngeen dagg seeni loxo mu ne jazaa'an bimaa kasabaa mu nekk pay pay li ñu def mooy sàcc gi ñu sàcc waaye loolu nekk nakaalan min allah maanaam ngay gis ne mbugal la bu tukkee yàlla mooy nakaal kon moom mooy mbugal la boo xam ne dafa tukkee ci yàlla mooy lan mooy nakaal boo xam te ne day tax ba fi mu ne lii man li daal ñii man bëgguma mu dal ma euh, dagg sama loxo nii ma kuuñ eh, di dox ci mbedd mi ñu naan kii dafa sàccoon ah, loolu moom bëgguma mu dal ma loolu moom mooy nakaal kon day gis dangay gis ne azab ak nakaal ak iqaab maanaam kon euh, loolu moom mooy seen teqantal am am maa azab nag moom mooy moom moo gën a yaatu maanaam moom moo leen ëmb ñoom ñëpp lépp loo xam te ne xeetu la muy wéy ci nit dal nekk moom di perturbé ba nekk dundam maanaam loolu moom moo tudd azab euh, azab bii nag muy mbugal mi waaqe woon aji rot la euh, mooy day rot mooy waqaa Euh, comme li Alxuraan wax tara zaalimiina mushfiqiina mimmaa kasabu wa huwa waaqi'un bihim maanaam nga gis ni ñi nga xamante ne yawmal qiyaamati euh, ñi nga xamante ne ñoom ñooy tooñkat yi mooy bokkaalekat yi ñu nanguwutoon a jaamu yàlla ñoom nga gis ñu tiit am jaaxle ak njàqale bu rëy ci sababu la nga xam ne moom lañ doon fàggu ci àdduna lañ daan def te moo tax mbugal moom nga waatu am bihim day daal di rot ci ñoom comme ni nga xamante ne tamit noonu la borom subhanahu a ta'ala di wax maanaam waaqia mooy waqaa lu rot loo xam ne xew-xew la loolu day nekk xew-xew boo xam ne buñu naan nangam waaqia wala boog waqaa maanaam dafa xew mooy ne euh, dañ koy wax ci événement bu am solo waaye dañ koy wax tamit ci loo xamante ne maanaam waqaa dafa rot mooy ne dafa yegg si te nit ki xaaru ko woon maanaam ñoom mbugal bi nga xamante ne moom la leen di mbugal maanaam ànd ak ñu ngi koy ñaan ànd ñu ngi koy yàkkamte waaye bis bu leen buy rot di dal seen kaw ñoom ñu ko yëg borom bi subhaanahu wa taala suy teg ab jaamam nattu nattu bi rëy maanaam day nekk loo xam ne day rocc moom waaye suy teg tamit euh, ki nga xamante ne moom mooy euh, ki ki ki ki nga xam ne moom mooy noonam maanaam euh, doy waar ku saay-saay su koy teg nattu maanaam su koy teg mbugal maanaam mbugal mi tamit da koy bett te mbetteel googu sax daa bokk ci liy métital affaire bi tey boo gisee ñu jëlaat exemple maanaam mbas mi nga xamante ne moom moo xew si jamono ji maanaam day gis ne bokk de ci li ko gën a mitidal li ko gën a mitil li ko gën a mitil mooy le fait que nekkul woon loo xamante ne dañ ko doon ni ko doon xaar maanaam kenn euh, fi mu toll gars yi ñoo dàq planifier lu nekk ñu ne xamoon nañ ko xam nga bu affaire kiiwee rek ku nekk di commenter di wax ne xamoon nañ lii mënoon nañ def lii mënoon nañ def rek mais xaqiqa bi mooy ne kenn xamut woon dara te munuñ ci dara lu tax parce que dafa nekk loo xam ne dafa rot ci seen kaw dafa rot ci kaw nit ñi mu nekk loo xamante ne borom subhaanahu wa ta'aala daf ko def nit ñi war cee jàngat war a delluwaat ci yàlla ñenn ñi mu nekk mbugal ci ñoom ñenn ñi mu nekk natt ci ñoom maanaam euh, mënuñu jël àtte bi daan ne mbugal ci kaw mboolem mbindeef yi waaye tamit mënuñu jël mbir mi daan ne natt maanaam nattu la kesi ci kaw mboolem mbindeef yi et que euh, xaar ba mu des li nga xam ne moom la borom subhaanahu wa wala nuziqannahum min al azabil adna duna al azabil akbar la'allahum yarji'un ne danañu leen mosal ci mbugal bu ndaw gi mooy fii ci àdduna duna al azabil akbar waaye wuute nag mbugal gi nga xamante ne mooy mbugal bu mag bi mooy al-axira la'allahum yarji'un su ko defee ñoom ñu dellu si maanaam nit ñi borom subhaanahu wa ta'ala léeg-léeg de temps en temps dina indi ay nattu dina indi ay mbugal yoo xam te ne da koy teg ñi nga xam ne ñoom ñooy mooy yàlla maanaam wan leen ko. bu ko defee ñu daal di gis ne ah lii de mbugal la nañ delluwaat ci yàlla moo tax mu ne la allahum yarji'un su ko defee ñu mën dellu si ñu dellu si maanaam balaa lan balaa mbugal mu mag mi doo ko yegg si yegg si euh, bu boobaa fii bi mu ne bi azabin waqi' ci mbugal mi nga xamante ne day rot euh, fii tamit euh, wuute nañ maanaam ndax mbugal mi rot na wala boog ah, bu fekkente ne an-Nadr ibn al wala Abu Jahl ñoom seen mbugal moom rot na te bisu Badar la rot maanaam ak ñi nga xamante ne ñoo mel ni ñoom ci ay yéefiru Quraysh comme ni nga xam ne noonu la ko borom subhaanahu wa taala waxe woon euh, ne sa yuhzamul jam'u wa yuwalluna dubur bal lis-saa'atu maw'iduhum was-saa'atu adhaa wa amar allah maanaam mbugal bi nga xamante ne moom la ñuy xaar euh, mu def ne akuffarukum xayrun min ulaa'ikum am lakum baraa'atun fi zubur am yaquluuna nahnu jamii'un muntasir sa yuhzamu jam'u wa yawalluna dubur maanaam est ce que ñu yéen seen yéeféer yi ñoom ñoo gën ñi nga xam ne si saar bi yëpp muy sootu xamar moom la borom bi subhaanahu wa taala di wax ne ñii kat lii moo leen lii moo leen dal lii mooy li nga xamante ne moom mooy mbugal yi leen arrivé bi nga xamante ne def nañ bàkkaar yii wala boog am na ko baraatu fisu ko wala boog yéen da ngeen foog ne yéen da ngeen a am baraa maanaam mooy Euh, da ngeen am benn genre borom subhaanahu wa ta'aala naka jekk daa jàpp yéen da ngeen a jàpp ne naka jekk yéen moom comme yéenay ñoom diw yéen yéenay euh, dëkk sàngam yéen mbugal du leen dal maanaam est-ce que da ngeen a jàpp ne yéen dara du leen arrivé quoi gis ne fi mu nii affaire bi masalan mbas mi bu yegg si ñëpp jàpp nañ waxuma ne mbugal la de waxuma ne mbugal la ci ñëpp. waaye mbugal la ci ñenn ñi nattu la ci ñeneen ñi ala kulli xaal natt yi noonu lay demee maanaam day nekk loo xamante ne selon kii muy dal day nekk nattu wala mu nekk mbugal yéeféer natt du ko dal mbugal koy dal jullit nattoo koy dal mbugal du ko dal bu fekkente ne ràññeeku ràññee na te xam ne euh, li nga xamante ne moom mooy kon euh, mu ne mais voilà maanaam léeg-léeg gis ñoo xam ne jàpp nañ ni mbir mbir yi maanaam ñoom waru leen a dal léeg-léeg dégg ñun moom non fii moom ak munu fee yegg maanaam mbir lu tax wala yéen da ngeen jàpp ne yéen maanaam yàlla moom yàlla amul amul doom amul jarbat ah yaa ngi dégg eh, amul amul amul sët amul fi lu dul ay jaam ku ko neex lay teg lu ko neex moo xam daf ko koy nattoo moo xam daf ko koy buggal. dégg nga kon bi nga xamante ne moom la ñu loolu la waa yéeféer yi moom mu ne ne lool mu ne ah ñoo euh, ñoom daan naan ñun daal ñun ñëpp ñun ñun daal ñun ñëpp day dañ am dimbalug yàlla voilà ñëpp yàlla dañu jàppale waaye et que ñun ñooy ñun ñooy mujj gañe waaye seen xeex bi ngeen di xeex ak islam wallahi doo leen ko gañe mënul nekk loolu dëgg mu ne sa yur samul jam mu ne bis bi nga xam mbooloo mi maanaam loolu bañ koy wax ca Makka aay moom saar yooyu Makka lañu wàcc bañ koy wax ci Makka c'était tellement loin maanaam mënuñu woon imaginer ne loolu war naa mën a nekk dëgg maanaam ñi nga xam ne ñooy yéefiir yi seerum xel mënta nekk mënuñu imaginer mën naa nekk dëgg d'ailleurs bi nga xamante ne moom la gaa yi jóge Badar ñëw di nettali li xew naan diw daanu na diw daanu na diw ñuy tudd ñi nga xam ne ñoom ñooy yéeféer yi nga xam ne mooy borom doole yi xeexkat yu mag yi nga xam ne ñooñu la Makka yëpp yaakaaroon mooy waa Quraysh yi euh, ñañ ko doon wax dañuy toog bi xoole daal mais est-ce que kii li muy kii est-ce que in hada aqil est que est-ce la maanaam tellement que ñoom pour ñoom loolu war ta bi ne subhaanahu wa ta'aala wa yuwalluna dubur non dinañ leen gagner waaye ñoom danañ ware ginnaaw bare borom subhaanahu wa ta'aala ne bali saa'atu maw'iduhum bal li fi nekk ak saatu ah, waxtu wax saa mooy day tekki adduna bu tukki waaye fii li muy tekki mooy àllaaxira moom yawmal qiyaamata moo wa edohum mooy seen dig daje mooy rendez-vous bi wa saatu adhaa wa amar gis nga àllaaxira yawmal qiyaamata su ñëwee moo gën a eh, moo gën a métti mais moo gën a wex moo gën a moo gën a tàngat moo gën a métti moo gën a wexan euh, kon ñoom bu boobaa buggal mi aaya bi day leeral ne mën naa nekk ñaar yëpp mooy ne da fekk na leen euh, badal maanaam mbir mi xewoon na ak it àdduna moo tax yéeféer yi daa iman ci àdduna bi euh, ñi nga xamante ne ñoom ñooy E, yàkkamti mbëggalum yàlla ak di kukkali alquran ak sunna di kukkali jullit ñi ak di leen teg ay coono ñoom lu ci ëpp ci àdduna dinañ am mbugal mu leen fi dal balaa ñoo dee balaa ndax dana wàcc faw dana wàcc e, mu ne waaye nag allaaxira tamit maanaam mbugal mi tam mën na nekk allaaxira te mbugalul allaaxira moom maanaam te loolu mooy bu ñu uubul dana leen dal euh, loolu la maxaala mënta ñàkk mu ne lil kaafiriina laysa lahu daafi' mbugal mi laaj bi euh, normalement maanaam euh, arab yi bu ñu daan wax lu mel nii alal kaafiriin lañ daan wax ci kaw yéefir maanaam muy mbugal mi day wàcc ala maanaam day wàcc ci kaw waaye fii borom subhaanahu wa taala dafa jëfandikoo baatu laam maanaam mooy liman ñe lil maanaam ñeel kan mooy mbugal bi nga xamante ne moom mooy wàcc day wàcc ci kaw yiifir maanaam ci yiifir yi lay wàcc euh, loolu nag day am ci alquran euh, exemple bi ci gën a feeñ mooy in ak ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha soo leen dee rafetal yéen a ngi rafetal ci seen maanaam jëme ci seen bopp ak ah, santu li anfusikum ñeel seen bopp maanaam ku rafetal rek sa bopp nga rafetal wa in asatum soo leen ñaawalee falaha bi maanaam fa alayha maanaam ci seen kaw bopp ngeen ñaawal maanaam li ngeen di ñaawal war leen ko li Alxuraan wax fële tam ci sourate Baqara laha ma kasabat maanaam nit ki ñeel na ko laxaa ñaan na ko maakasabat li muy fàggu waaye waadeexaa day dal ci kawam maktasabat lépp loo xamante ne def na ko ci lu bon maanaam lu mu def ci lu baax ñeel na ko pour moom la waaye lu mu def ci lu bon tamit maanaam ci kawam lay dal maanaam loolu moom mooy ahsantum in ahsantum boo leen rafetale ahsantum li anfusikum yéen a ngi rafetal jëme ci seen bopp ñeel seen bopp waaye wa in asatum soo leen ñaawalee tamit falaha voilà maanaam mu jëfandikoo laam bi au lieu mu ne fa alayha mu ne falaaha maanaam ñeel la ko ñeel la ne kon bu boobaa mu mel ni day wax ne mbugal mi dafa approprié wu maanaam yéefir ci boppam ñoo ko moom maanaam xam nga tey bu la daan lii man maa ko moom soo koy wax day fekk mu nekk lu baax maanaam day fekk loo xamante ne def na ci mais loo xam ne ne dal sa kaw mu nekk punition maanaam nit ñi nit ku yeewu du wax ne lii maa ko moom maanaam mbugal mi bu dee tey euh, am na benn buuñaa bu ñuy joxe neex lu ñuy neexale ah ah waaw waaw buuñaa bi de maa ko moom mais su fekkente ne dañ naan lii la danaan dal na sama sama kaw la mais doone bi ne maa ko moom maanaam waaye wala boog soo waxee ne maa ko moom it maanaam day wane dëgg-dëgg ni nga approprié woo mbir mi te xam nga ni maanaam mbir mi mënta ñàkk ci loolu tamit moom mooy yéefir yéefir mbugal bii mënta ñàkk ci ñoom ah lil kaafiriina al kaafiruuna pluriel la ci al euh, kaafir kaafir moom mooy yéefir mooy koo xamante ne kafara dafa weddi li nga xamante ne nag moom mooy euh, kufru li muy tekki maanaam ci cosaan moom mooy euh, asitru mooy al kufru ah, comme li Alxuraan wax ka masalil ghayth a'jaba al kuffaara nabaatuhu comme kama salil xëy si taw taw buy xettaliwaate bu fort boo xam ne aaga ba yiim na alkufaar baykat lay tekki alquran foofu bi mu waxee kufaar baykat lay tekki nabaatuhu ak gàncaxam tekkiwul yéefiri na benn mooy baat boobu foofu la kufaar ñëw te tekkiwul yéefiri li muy tekki mooy baykat lan moo tax baykat yi ñu leen tuddee kaafir tegtalewul ne sant ñu yàlla gërëmuñu yàlla de ak gëmuñu yàlla déedéet li tax ñu leen di tuddee kaafir moom mooy dañuy suul maanaam dañuy gas suul tepp ni maanaam li ñuy bañ dañ koy suul loolu moom mooy kaafir mooy kat mooy ki nga xamante ne àq ak yelleef bi doomu bi bi borom bi subhaanahu wa amee ci moom àq googu moom da koo lànk dañ gas suul ko buñu nee masalan yàlla ay moo tax ay tibb am yàlla am ji am am na ñoo xam ne ñoom foofu lañ tàmbalee suuf maanaam suuf maanaam jëmmi yàlla ci bopp maanaam la ñuy bañ ko rëcc ko voilà voilà euh, kon loolu moo tax mooy contraire euh, moo moo tax borom soxna fa man yashkur fa innama yashkuru li nafsi wa man kafara maanaam nga gis ne borom subhaanahu wa ni muy exa exa maanaam ci kawam lay doon waala yaa maanaam ni nga xamante ne noonu la borom subhaanahu wa ta'aala di melalee kéefër mooy danaan maanaam li mu ko wuuteel moom mooy ashukur muy ngërëm moo tax sant yàlla ak gërëm yàlla moom mooy contraire weddi yàlla maanaam mooy lan mooy boo gisee xéwal ah, euh, mooy nga daal di d'accord que ne lii ci yàlla la jóge moo tax yéefir bokk na ci lenn li leen di dal ak naafeq yi mooy ya'rifuuna ni'matallah dañuy xam ne xéwalu yàlla waaye summa yunkiruunaha topp ñu bañ topp ñu di lànk ko mooy kon al kufru mooy loolu lay tekki mooy lépp képp koo xamante ne àq yi yàlla am ci mbindeef yi àq googu yow da nga kaa lànk maanaam nga kaa bañ loolu moom moo tudd yéefir maanaam kon da nga ko suul droit yi danga ko suul moo tax euh, cosaanu kéefër dëgg-dëgg maanaaw kéefër euh, lii saxal kéefër maanaam moom mooy weddi maanaam weddi lépp lu jógee ci yéen ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam loolu moom mooy kéefër wa waaye nag bu boobaa borom maanaam euh, maanaam nga lànk ko loolu moom mooy kéefër waaye nag foofu am na sew-sew bu ci am mooy loolu il faut que mu wóor la ni yeneen bi sallallahu alayhi wasallam moo ko wax maanaam il faut que mu nekk tamit loo xam ne ijma daf ci am boo xamante ne euh, maanaam mooy borom boo xam yëpp dëppoo nañ ci waaye dëppoo giñ ci dëppoo dafa nekk ci anam goo xamante ne nit ki mënu ko bañ a xam comme tey par exemple julli dafa war loolu xattaa bu ci yéeféer yi sax léeg-léeg boo leen laajee dinañ la ne waaye yéen julli ñi da ngeen di julli cinq prières yi maanaam mooy war gi julli loolu nit ki mënta juddu ci biir dëkk yi jullit ñi màggee ci ba noppi du ko xam nanga noonu euh, <coughs> euh, koor ne dañoo war a woor par exemple weer wu jot weeru koor gi euh, farata la loolu mënoo juddoo ci dëkk yi jullit ñi màggee ci ba pare doo ko xam yooyu ak yi nga xamante ne ñoo mel ni ñoom mooy loo xamante ne yooyu la ñuy tuddee ma'lumun min ad-din bi darura mooy loo xamante ne ci diine ji dañ koy xamee maanaam par évidence voilà par évidence que dañ ko war a def et que nga ak tamit yàlla tamit loo xamante ne ci yàlla dañ ko war a xam par évidence tam waroo ko mën a lànk comme par exemple ne yàlla moom mu amal mbindeef yi loolu kenn mënu ko mun maanaam loolu kenn munu munul ne man gëm naa ne yàlla am na mais amalul mbindeef yi maanaam loolu bu booba loolu dañ naan la da ngaa wetti loo xam ne maaloo mun mi maanaam day nekk loo xam ne dañ koy xam ci diine ji mais par évidence dañ koy xam voilà loolu loolu moom mooy euh, <coughs> loolu moom mooy nekk yéefe amaa nag yi nga xamante ne même bu fekkente ne ñëpp xam nañ ne euh, maanaam ñëpp d'accord nañ ci maanaam borom xam-xam yëpp ànd nañ ci waaye dafa jafe xam maanaam du loo xam ne ñëpp a koy xam comme tey par exemple. ñu dugg ci domaine u miraas ñu ne bu fi sët bu jigéen nekkee boo xamante ne ci doom bu góor la ñëwee mu nekk ndoo te doom ju góor amu fi mais mu nekk ndoo ak doom ju jigéen sët bu jigéen bi moom dana doon un sixième maanaam loolu mbir la moo xamante ne euh, même bu dee ijma am na ci borom moom yëpp mais dafa nekk loo xamante ne xamuñu ko maanaam duñu ko xam di daru voilà alors que tey ku ne par exemple naan sàngara moom gars yi dañ coow rek mais xaraamul dara nekku ci loolu dañ naan la ma'lumun min ad-din bi darura lu ñu xam ci diine ci cosaan la loolu yow kon dangay ngay da ngay nekk yite allahuma ba mu des maanaam yii ñuy wax sax mu lii mën na nekk jamonoy njëkk yi mais léegi li ci yéeme mooy léeg-léeg nga dégg ku koy wax naan apparemment maanaam loo xam ne yaa subhaanallah loolay wane ne naan nit ñi ñu delloo ginnaaw seen diine dafa yéeme sàngara dégg naa ñu naan bu dee tuuti la garawul maanaam li ah li li bon rek mooy naan ba màndi maanaam euh, loolu la nga ko noonu bu dee rafet la mënuñu ko tuddee yéeféer kii wax loolu lu tax parce que comme li imam al-Ghazali doon wax rahimahullah dane yi ñuy tuddee maalum min ad-din bi darura yi nga xam ne dañ koy xam ci diine mais par évidence loolu day soppeeku selon jamono yi selon jamono yi day day ak ak ak place yi tamit day soppeeku maanaam tey par exemple ñun euh, niñ mën a waxee ne yenn yi maanaam mbir yi nga xamante ne dañ naan lii moom ci diine dañ koy xam ci cosaan keneen moom mën na ko bañ a xam ci cosaan parce que jamono ji muy dund nit ñi dañ koy def ñëpp di ko def comme tey par exemple jigéen ñi dañoo war a muuru maanaam muuraay farata la ci jigéen loolu maalum mi a diine bi darura la maanaam loolu. lu ñu xam ci diine la par évidence mais loolu ban jamono en tout cas ñun jamono ji nekkee gone nekkatul woon ma'lum ne ne diine di jamono bi nekkee gone ay années quatre-vingt-dix jàpp début deux mille nekku nekkutoon loolu xaw ba léegi de mais jamono jooju moom nekkutoon ma'lum ne ne diine di darura parce que lu tax parce que dañ gis ñëpp ou presque ñenn rek lañ maanaam ku muuru sax dañuy wax ne ibaadu nga maanaam ba pare dañ lay léeg-léeg sax dañ lay jàppee yow da ngaa noonoo nitu tasawuf yi loolu moo tax maanaam loolu daa bokk sax ci li ngay symboliser ne da ngaa noonoo nitu tasawuf nit ñi nekk ci tarixa yi mooy ne yow da ngay muur maanaam loolu et que lu nekk dinañ na ko tam lu nekk dinañ la ko wax loolu képp ku dund nekk xale wala boog sax nekk ma xàmmee jamono jooju loolu nga xam ne ñun man moom laa nekk di wax ni maanaam képp ku dund ci maanaam xam na li nga xam ne moom laay wax pourtant muuraay mi ngi ci alquran alquran leeral na ko wax na ko mais nekku mais ba pare na leeral ko ànd ak loolu yëpp borom xam-xam yëpp d'accord nañ ci ne jigéen bu génn daa war a muur loolu moom ijmaa la amul maanaam doo fekk borom xam-xam bu ko dul wax ànd ak loolu maam jigéenu gor voilà loolu maanaam mooy ku dul jàmm. waxuma la jaam bi nga xam ne moom la ñu wolof yi di wax naan man jaamu diw kon jaam laa garaawul mën na déedéet maanaam ko loolu sax waxaale wuñ ko waaye maanaam li ñu bëgg a wax rek moom mooy jigéen bu normal maanaam ci biir société bu normal ñu génn daa war mu léegi nag loolu su suñ jamono ñun bi nekkee xale ñun boobu euh, nekkutoon maa loolu moom dina diine bi doll la kon nit mën na koo weddi te du nekk yéféer maanaam loolu tam lu ma tabaay xel la mooy ñuy xàmmee kenn la wax ne kii dafa mujj nekk yéeféer moo tax takfiir dafa nekk jafe maanaam dem ba àtte ci nit ni dafa nekk lu jafe parce que dafa am processus dafa am mbir yu bari yoo xam te ne moom la war a leerlu moom la ñu war a xam ba pare bu ñu demee ba leerlu ko ba xam ko maanaam bu boobaa dañ ko daal xam amaa nag ku ne man yàlla la maanaam wala sàmb mooy yàlla maanaam kooku moom amul luñ ciy laaj ndax. Euh, lan lan la lay yooyu parce que lu tax parce que loolu kàddu gi ci joppam kalimatu kufr kàddu kéefér la maanaam loolu jëmmi kéefér la maanaam loolu gëm ko maanaam mooy jëmmi nekk yéefér maanaam loolu mooy jëmmi nekk yéefér ko maanaam loolu dafa am yu mel noonu tamit euh, mu ne kon euh, lil kaafiriin ñeel yéefir ci yéefir tamit ay façon yu bari lañ voilà ay façon yu bari lañ dinañ di gën dellu si incha allah taala ci bu ñuy jàngat maanaam jàngat yi nekk ci aaya mooy lay sa deet la ko ñeel ko daafi'un ak jañ maanaam ak dafu mooy ak jañ loo xamante ne day repousser day kon muy mel ni luy dëgëral aaya bi day dëgëral li nga xamante ne moom mooy baat bi nga xamante ne mooy bi azabin waaqi maanaam mbugal bi nga xamante ne faw dana rot maanaam boo xamante ne aji rot la gis nga boo tax alquran ñu jëfandikoo baat mooy euh, waaqia mooy aji rot maanaam waxul ne waqaa wala sa yaqaw dana rot ak rot na mais aji rot la mooy participe actif la te participe actif day tekki la comme tey bu ma nee diw médecin la diw jàngalekat la diw na maanaam loolu day tekki la loo xamante ne dafay wéy ci moom maanaam dafa nekk loo xam ne dafa ràññeeku ci moom euh, maanaam loolu moo gën a fort woon rot na naka noonu lay sa dégloo moo tax a a a dé maanaam bi am na aaya bu ko nuru ci sóoratu Tuur mu naan wa tuur wa kitaabin mastuur fii raqqin mansuur wal baytil ma'muur was saqfil marfuu' wal bahril masjuur daal inna azaaba maa lahu min gis nga gis kon maa ak lay sa ñoo bokk laa lay maa ñoom ñi ñoo bokk maanaam mooy déedéet mooy day dàq mooy amul voilà que lay moom day dàq kese alors que maa léeg-léeg mën naa tekki leneen maanaam mu nekk ismu mawsul maanaam mu nekk euh, pronom personnel mën na nekk ko comme kii euh, li français naan kii voilà comme yooyu noonu mën na ko nekk mën na nekk bayaaniya ak ainsi de suite loolu taxu ñoo jóg mais am na euh, naka noonu laa mën na nekk li nax wala li nafi maanaam mën na nekk luy te luy luy luy dàq comme maa fi am mën na nekk la loo xamante ne day euh, euh, day day day tere voilà comme bu ñu ne la laa tafaal bul def laa taquul bu leen wax nangam voilà kon laysa lahoo di ko ñeel maanaam moom mbugal mi nga xam ne aju rot la daa fi on aji jañ aji jañ moo tax inna azaba rabbika la waaqi gis nga dégg ko fa la nga gis même baatee sax da ngay gis ne dañu nuroo naka sa mbugalu borom boobu da ko askan la yàlla borom bi subhaanahu wa ta'aala la ak gis naa ni dana rab te maa lahu min daafi amul lenn lenn lu koy mën a jañ maanaam lool bu boobaa day daal di dëgëral ne maanaam faaw mbugal mi dana am maanaam ndax loo xamante ne dañ la moom amul lu ko mën a jañ maanaam amul lu koy arrêté maanaam lool lu muy tekki moom mooy fokk dana am dana xew mooy fokk dana xew kon dina xew kañ adduna wala àllaaxira benn la parce que lépp loo xamante ne dana xew rek ba pare amul lu ko jañ loolu moom mooy euh, loolu moom mooy mooy bu naree yegg si yow kon négatif ko te beneen bi ci des tamit moom mooy euh, yéeféer yi de toute façon ñoom duñ ko xaar kon da leen di bett daal iman min bu tukkee ci yàlla la bi nga xamante ne moom zil ma'arij moom mooy boroomu daraja yi boroomu yëkkatiku yi boroomu maarif yoon yi ñuy jaar e, ngir yëg e, min allahi min e, ibtidaaiya la maanaam mooy min bi mooy day jóge ci yàlla voilà comme fii bi mu naan subhaanallazi asra bi abdihi laylan min al masjidil haram ila al masjidil aqsa loolu min boobu daje na maanaam mooy gàcce ngalaama buur yàlla bi nga xamante ne moo tukkil jaamu ci guddi maanaam minal masjidil haram mu tukkee ci jumaa ji nga xam ne dañ ko ormal ilal masjidil aqsa dem ci jumaa ji nga xam ne mooy bi gën a donc min boobu lan la maanaam ibtidaa la min day nekk sababiya euh, comme aaya bi ñu gisoon ne tara zaalimiina mushfiqiina mimmaa kasabu wa huwa waaqi'un bihim wala kon bi nga xamante ne moom mooy mimmaa xatii'aatihim ughriquu euh, fa udkhiluu naaran mooy euh, ci sababu mimmaa xatii'aatihim ci sababu bëri bi ñu bëri ay bàkkaar ak tooñ gi tooñ yàlla. uxrikuu ci lañ leen labale mooy peuple yéen mooy nitu yéen ci yàlla nox alayhi salaatu wassalaam wa udxuluu naaran di leen dugal safara euh, min day tekki tabi'iyya voilà wala boog min min sababiyya tamit kon euh, wa wa wala boog jàll ci beneen maanaam min tabi'iyya mooy loo xamante ne euh, dafa am maanaam benn partie maanaam loo xamante ne mbir boo xamante ne li muy tekki mooy partition mooy ne lii dafa bokk ci lii maanaam lii dafa bokk ci ci lii euh, comme euh, buñ ne euh, masalan alxujratu min ad-dar maanaam comme buñ ne kër gi néeg bi ci kër gi la bokk maanaam mooy partie la ci Euh, kon min tamit day nekk loo xamante ne maanaam ngir euh, xeex maanaam ngir ngir contrat comme a'udhu billahi minash shaytanir rajim ak comme wa amanahum min xawf maanaam min xawf ilaa falya'budu rabba hadha alladhi at'amahum min ju'in maanaam at'amahum min ju'in kon da leen a euh, dundal da leen a da leen leere min ju'in ci xiif wa maanaam kon contre xiif bi wa i moo leen kóolute wóoluloo min xaw li nga xam ne moom mooy ak ak ak xiif te loolu moom mooy comme tey boo ne a'udhu billahi minash ngi sàkkoo làqtu ci ginnaaw yàlla maanaam ngir muslu maanaam ci kon contre seytaan maanaam min boobu day tekki tamit loolu waaye min fii nii min allah fii moom mooy ci yàlla la jóge loolu la tekki allah mooy al alam alamun ala zaati Euh, ndax murtajaloo yooyu yëpp euh, jarul ñu ciy duggaat maanaam mais buur yàlla subhaanahu wa taala maanaam allah maanaam moom mooy turam bi nga xamante ne fu ñu ko waxee ñëpp xam maanaam ki nga xamante ne moom la ñuy wax euh, zil moom mi nga xamante ne moom mooy boroom yéeguwaay yi maanaam al moom mooy yéeguwaay yi moo tax maanaa yi mu yor bokk na ci yi ñu ko jox moom mooy asamawaat mooy asamaan mooy ndax asamaan ñoom ni ñu tegaloo dañoo tegaloo nekk comme ay échelon nekk ay escalier maanaam ngay jaar fii boo jógee foofu jaar feneen ainsi de suite euh, moom ma'raj moom mooy pluriel bi maanaam moom mooy plurielu ma'raj te bu boobaa maf'al lay tekki maanaam mooy yoon yi ñuy jaar kon bu boobaa dañuy gis ne ma'arij day daal di tekki yoon yi nga xamante ne moom la jaar ngir dem ci yàlla day tekki yoon yi nga xamante ne. moom lay jëf yu baax yi di jaar ngir yéeg ci kaw dañ tekki mbir yi nga xamante ne euh, lépp lu mën a doon maanaam fi muy jaar ngir yéeg borom subhanahu wa daf ko wutal ay bunt daf ko wutal ay yoon daf ko wutal ay ay ay ay ay ay étape ay daraja maanaam loolu daraja yooyu moom mooy al ma'arij loolu moom mooy comme lu bari ci tafsirkat yi ñoom noonu lañu ko firee moo tax euh, ma'arij foofu noonu comme li borom subhaanahu wa ta'aala ilay yas'adul kalimu tayyibu wal amalu saalihu yarfa'u maanaam ci moom yàlla yas'adu ci la yéegee gis kalimu kalimu tayyib kàddu yu rafet te te mooy yéene gi nga xam ne moo nekk ci xol bi di sell waaye wal amalu saalihu yarfa'u jëf ju baax itam moo ko yëkkati maanaam kon nit ki su dee jëf-jëf ju baax yéenim moom mooy nekk li nga xamante ne solo yéene bi. comme li yéen ci wax sallallahu alayhi wasallam innamal a'malu binniyat wa innama wa innama likulli imrin ma nawa jëf yëpp ci yéene yi lay kon nit ki suy jëf jëf ju baax jëf ji day sopp day def maanaam yéene bi mooy njëkk génn mel ni comme benn mbuus wala benn support boo xamante ne ci la jëf ji di dugg ngir mën a yëg rañaan solo doole yéene maanaam noonu lay rafete jëf ji tam plus muy gën di rafet plus nga koy gën di parfait ci ni nga koy defee maanaam yéene bi kese bu tax mu mag mais yéene bi. day jël forme bi waaye plus ngay parfaire jëf ji ci jëf maa nga gis ni muy mel mu gën a rafet bu ko defee mu mën a yéeg maanaam yéeg yéegin wu rafet naka si yéene bu bonee lay def jëmm ji bon muy jënd mu jëf ji dugg ci biir mu yéegi ko tamit loolu moom mooy euh, mooy mooy ne kon maanaam mooy yoon yi nga xamante ne moom mooy fi nga xamante ne foofu lay euh, foofu lay jaar euh, gis incha allahu taala ci njàngat yi yi nga xamante ne Euh, ñoom ñooy yeneen maanaam waaye maanaam ak euh, lan lay tekki maanaam ci yoon bi nga xam ne moom mooy yoonu yàlla ak yu mel noonu maarij euh, bokk na ci firi mi firi yi comme bu imam Qatada wax rahma al imam Qatada ibn Di'ama as si bokk ci imaamu tafsir yu mag itam rahimahullah moom daf ko tudde dafa ni moom moy al al al al wan ni'am mooy xéewal yi mooy ngëneel ak xéewal yi ak xéewal yi loolu moom mooy al maarij maanaam borom subhaanahu wa ci ngëneel yi ñuy gënalantee ci biir nit ñi kon bu boobaa ci lay yéegee nit jëm ci kaw waaye nit mu def kon maanaam bu ñu xoolee kon loolu dañuy gis ne maari plus ñu bëri maanaam mooy ne nit ñëpp buñ tolloo yoon yi nga xam ne moom la ñuy jaar ci yàlla te que loolu tamit am na beneen maanaam mooy du ñu tolloo tamit nan la ñuy yeggee ci yàlla du ñu tolloo tamit naka la ñuy yëkkati koo di dem ci yàlla borom bi subhaanahu wa ta'ala waxoon nañu ci bi ñuy tàmbali saar bi maanaam waxoon nañ euh, ne maarij maanaam wax nañ maanaam euh, yenn détail yoo xamante ne mooy ne yoon lay doon yoo xam ne faaw comme ni escalier di mel lay mel maanaam kon ndekete am na yoon yoo xam ne moom ngay jaar pour dem ci yàlla yoon yooyu ci bëtu zahir yi nii dafa nëbbu waaye ci bëtu xol yi mën na feeñ borom subhanahu wa mën na koo feeñal ku ko neex kon euh, dañuy daa di yem foofu incha allah euh, ci jotaay bii di bi dinañ ko gën a yaatal ci li nga xam ne moom mooy euh, njàngat yi nga xamante ne maanaam moom la ñuy jàngee ci suñu ñetti aaya yi di ñaan borom subhaanahu wa mu sóob ñu ci yoon yi nga xamante ne mooy yoon yi gën a jege jëm ci moom mu jaara lañu ci maarij yi nga xamante ne ñoom ñu ñu gën a gaaw ñu yegsi ci moom subhaanahu wa mu xëcc ci boppam ci lu amul sabab ci nu mu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 سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض